yi la woon ak yooyu mais ma ne yow bu la ci loolu naree fekk baal te yàlla tax waaw boo bokkee ci ñi nga xam ne sa bàyyi mooy tax sa miraasum bàyyi jag bàyyil te yàlla tax wallahi borom bi du la du seetaan inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin dina la tuutal lu gën loolu sa bàyyi da koo liggéeyoon kese xanaa nag ku nekk ci ñoom te seen bàyyi mi génn àddina yéene woon na ku nekk am lu ëpp li am kon li seen bàyyi loo xamante ne bàyyi ba lu lu lu ko génn àddina bàyyi jarul ñu ciy ñu ciy ñu ciy xëccoo comme ay charognard comme ay tan yu gis métti mu ñuy xëccoo déedéet ala lu ko bi jógale woon nañ ci rafetal def ko ni ci borom bi digal ñu def ko waaye bu naree ñaaw yow bu ne boo ci génnee sa loxo bu rafet génn ci sa loxo suppee bu ci garaawul loo fa ñàkk borom bi dina la utal lu gën loolu waaw waaw kon nag lii Seydina Abdallah def jàngal la pour ku nekk ci ñun góor ak jigéen a ci yem waaw amul yow yaay taaw kër gi parce que yaa fi jigéen yàlla góor gi njëkk a jur nga ne kër gi moom yaa ci boof sa mag yi nga xam sa rakk yi nga xam ne ñoom bi paa bi dund ñu ngi woon feneen ndax yow yaa sëyi tas ñëw ci kër gi ëndaale sa njaboot bu sew nga bëgg ne kër gi yaa ci boof dóor fi ay liggéey yoo xam ne dem ah ku ci tudd ku ko tudd comme ni ñu waxoon rek ku ko tudd rek na faatu waaw ngay faat nit ñi ci loolu wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw kon nag sayyidina Abdallah ibn Zubayr bi nga xam ne ci la pare radiyallahu anhuma fa lamma fara ibn Zubayr min qada'i dayn bi mu paree ci fay boru baayam ba mu xam ne moom la ko doon dénk keroog aljamal waaw di ci insister bu baax di ko feddali ngir mu taxawul ni mu gën a rafete borom boobale bi nga xam ne ci la pare ah ci fay ko qaala banu Zubayr doomu Seyna Zubayr yëpp nag ne ko nag ah léegi ah mag suñu iqsim baynana mirathana waaw léegi comme que fay nga bor bi waaw léegi waaw way jazakallahu xayran waaye léegi nag ah séddaleel suñu biir suñu miiraas li des suñu baay li des ci alalu suñu baay <coughs> daal di ñu koy séddale nag waaw séddale ko ah léegi qaala sayyidina Abdallah ne wallahi la aqsimu baynakum hatta unaadiya bil mawsimi arba'a siniin ala man kaana lahu ala az-Zubayr daynun falyatina falnaqdihi waaw sayyidina Abdallah ne leen waat naa ci yàlla leen du ma leen ko séddale ah ah déet waay déet waay déet waay ah kon nu muy def alal ji da koy tuŋaañ ah da cee nar a jaaxaan tëdd ci déedéet mukk xam nga ne moos ñii wute nañoo ak suñu classe yi lasna min turaabin waahid mukk mukk mu ne waat naa ci yàlla duma leen ko séddale seen biir hatta ba unaadiya bil mawsimi ci aj gi aj gi bi am ñeenti yoon arba'a sinin ñeenti aj ma taxaw fa woote def publicité wax ca kaw alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa man kaana lahu ala zubayri daynun falyatina képp koo xam ne ke ajaa ji déggal sama wax man Abdallah ibn Zubayr bi yuuxu ci kaw yu publicité waaw képp koo xam ne yoroon nga ci loo euh, Zubayr ibn al-Awwam dalaa yoreloon det bor fal yatinaa dikkal ma man doomam dikkal leen ñu man Abdallah ibn Zubayr fal naqdi bu ko defee ñu fay la bor ba nga xam ne sama baay moo la ko yoreeloon Allah parce que boo du wax nañu keroog ne sama bàyyi dañul di ma dénk betam bi naan ma wa inna min akbari hammi la day ni waaw li nga xamante ne nii moom laa gën a gën rëy ci lu ma préoccupé ba man ak Zubayr nekkul faatu gi ma nar a faatu déedéet waaye sama bor bi nga xamante ne nii moom laa bàyyi waaw moo tax falam yazal yoo séenée bi day waaw waaw yuusi bi day ni di ma bàyyi xel di ma conseil di ma kii ci detam bi bu génnee àddina naa ci tax looloo tax ngir jël ay matuwaayam boot ndax xam nga suñu borom te suuratul baqara dafa wax ne gaa yi yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla idaa tadaayantum bi daynin ilaa ajalin faktubu bu ngeen amee lentee ay bor contracté ay bor yéen ñi gëm yàlla na ngeen ko bind waaye loolu kiiw irsaad la du par force farata ku ko bindul am nga bakkaar boo xam ne boo faatoo jahannama ngay dem faatu fa xaalidan muxalladan fiha déedéet mooy amru irsaad la ñu boroom dañuy puusa lool dañu gindi ngir ñu def lool ndax moo gën man la indi man la baña ah suul ay wax yu naroon a am ëllëg ci contestation de dette ak lii naan yaa ma yoreel kii naan yoreeloo ma na ngeen ko bind bu ngeen amee contrat ay def seen diggante na ngeen ko bind ilaa ajal ba euh, ko bu ngeen ngeen det boon nag ne man maa ngi lay lewal mais le quinze jumaadal ulaad nga may fay nga waaw mu ne bind leen ko waaw am na yoo xam ne nit ki dina ko bind am yoo xam ne mën na ko fàtte walla moom ci boppam bindu ko woon léegi nag comme moom yi lu xam ñoom réglé nañ ko ba fay ko alal ji def ñu ne ko kaay doo léegi séddale ñu suñu alalu baay mu ne mukk ba quatre ans quatre aj yoo xam ne day am ma taxaw ah wax ca kaw ne képp koo xamante ne nii ca aj ga nga xam ne nit ñi fay jóge fu nekk la ñuy jóge di ñëw min wax min kulli daamir la ñuy jóge goxu fu nekk la ñëw waaw il faut ma def ko quatre ans ñeenti at bu ma ko defee nag kenn wuyuwul wala ñooy wuyu ñëw ma wa fay leen bu boobaa nag ci lay commencer ngir daal di séddale li des ci sama alalu bàyyi muy suñu miraas man ak yéen yéen ñi nga xam ne ñoo bokk az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum allah allah lépp mooy al jël lu gën a wóor waaw ndax bor liñ la ci waxoon hadiisu Seydina Jaabir mu doon nekk Seydina Abu eh, al eh, kii Abu Qataada waaw al-aana barudat juldatuhu ndax bor importance ku mu am bu dee ki nga xamante ne nii mooy martyr bi la mbiram yépp di baax waaw ba mu des bu dee daa bàyyi woon bor lan ngay xalaat kon moo tax kenn du ko fowe ku dul koo xam ne ah iblis noot na ko wala muy ku ñàkk xam waaw alalu àddina moo ko noot kon nag loolu la leen wax waaw man daal bu ma defee lii ñeenti aj yu ne bu ma ko defee nag ah na bu ñeenti aj yi di ñëw te loolu lañ la doon wax sànq ne la ñu ne euh, ba ne ma dem ci Muawiya nekkul woon ci xilaafam parce que ñeenti at lii la trente ci jumaa dal ula wala saani la woon saani ya bokk aj gi ci tegu ak beneen aj gi ak beneen aj gi bu dee ñeenti aj mooy trente six trente sept trente huit trente neuf waaw muy da am ca la trente neuf te boobu kon Seydina Muawiya nekkaguloon xalifa parce que at mii ñuy wax la trente six la te jumaa daa yooyu bi weesoo après aj gi ci ñëw boobu mooy bi njëkk bi <laughs> bi ñu tegu kon la deuxième en bi mooy trente sept trente huit trente neuf kon Seydina Muawiya nekkaguloon xalifa ñu wax loolu am ñu ne non non <coughs> Seyna Abdallah ibn Zubayr dafa bi mu defee loolu ba pare dafa jëloon paar yooyu def ko côté moom li mu am ci miraas bi loolu la naan après ma dem ci Seyna Muawiya allahu ta'ala alam léegi kon <coughs> mu ne kon lii laay def ñeenti at ca ajja waaw ah, te bu ko defee ña nga xam ne ñoo fekk ajja ñëw fa dégg Seyna Abdallah ibn Zubayr di wax lool képp koo xam ne am nga sa mbokk moo xam boo ñibbee aji ba jëm man nga ah man de Ibn Zubayr de. mu nga fa woon di wax naan képp ku yoree ku baayam yoreeloon na nga na nga ñëw mu fay la bu ko defee kooku gox ba mu dem bu dee ca waa Muzayna la dem ca waa Muzayna wax loolu kee dem ca waa Taayif wax loolu kee dem ca waa waa waa waa waa waa waa nangam ak nangam wax loolu waa waa waa waa Juhayna ñee wax ko waa waa waa Banu Sulaym mu siiw day siiw ci seen biir ba képp koo xam ne yoreeloon nga Seyna Zubayr yoreel na la am nga largement le temps nga ñëw. wax ko léegi nag bu kenn ñëwul mu xam ne nag kon affaire bi en tout cas def na li waroon a def waaw loolu dañ ci xam ne eh, eh, def boo waree mbir mi doo lu ci yi nga mën a def yi nga man loolu kenn du la ci kenn du la ko jéggal mais yi nga manul mooy leerlu waaw mooy xalabatul sax ni kese lay tegu waaw mooy li ëpp ju njortam comme que def na lii def na li ko waroon léegi nag ah ci kaw noonu après man naa séddale mbir mi waaw léegi nag mu ne fa ja'ala kulla sanatin yunaadi fil mawsim mu def la mu waxa la mu leen wax ñoom doomu Zubayri sallallahu radiyallahu anhu mu def nag Seydina Abdallah at mu ne muy daal di woote fil mawsimi waaw ca ajda waaw di wax loolu képp koo xam ne Zubayru sama baay ibn al-Awwam yoreloon na la alal dikkal ñu ñu fay la falamma mada arba'u sinin bi nga xam ne ci la quatre ans yi romb ñeenti at yi gisul kenn alhamdulilah wala boog ñu ñëw fay na leen affaire bi def qasama baynahum waaw mu daal di dóoru séddale li nga xamante ne mooy ah ah <coughs> miraas ma waaye avant loolu am na leen wasiya gi génnewu ko bañ a génne moo tax mu ne wa dafa sulus dafa jël sulus bi min ba'di wasiyati yusa biha aw dayn <laughs> mooy bor yi jeex na mu jël sulus bi teg fee wa qasama lool la dekkul la qasama da leen ba pare alal ji ba pare jël sulus bi kon fu mu koy jëleeti non da koo teg nee ba la moom la séddale doomu zubayr yi doom moom ibn al-Awwam radiyallahu anhu la wa dafa sulus waaw <laughs> mu jañ mooy mu jël un tiers bi teg ko nee waaw nga xamante ne fee lay tegu moom bokkul parce que ci mooy lam dénkaane woon te ñu gisoon ko ci jotaay bi ñu génn mu ne wa kaana li Zubayr arba'u niswa Seydina Zubayr nag muy génn àddina keroog ñeenti soxna la bàyyi woon gannaaw loolu waxoon nañ la ko waxoon nañ la soxnaam yi mooy loolu kon nekkuñ ci di ci ñëwaat wax nañ ko ci jotaay bii di ñëw ah, ah, ah, kon jaraatul ni ci jaaraat waaw nag mu ne ñeenti yoon am nañu ne eh, eh, kii eh, Sayyidatu Asma dafa jëlaatoon daal di wacc kenn ki ca ñële ñu la waxoon mu ne kon ñeenti soxna la woon fa asaaba kull amraatin soxna su nekk seen un huitième ndax un huitième lañu lu tax mais parce que dafay bàyyi doom waaw te ki génn àddina bu reena dafay bàyyi doom ka waa kële lu muy am soxna yi un huitième bu dee benn soxna la moo koy moom bu dee ñaari soxna la ñoo koy seddoo bu dee ñetti soxna la ñeenti soxna la ñoo koy seddoo bu dee juróomi soxna loolu amul ci lislaam <laughs> saa yow yow li wax garaw na vay lu ci garaw juróomi soxna amul ci lislaam nga yow da miin gis ñoo xam ne ay quatre-vingt-dix soxna la ñuy am parce que sëriñ lañu dañuy caaxaan <laughs> voilà euh, kon euh, euh, kii kii bi hein un fils de un fils kii du nu mu tudd un huitième lay am waaw waaw fa in kaana la kum walad falahunna sumunu mimma taraktum waaw parce que dafay bàyyi doom daa bu amuloon doom wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad ca suuratu nisaa yi suñu boroom nee na ñoom seen soxna yi ngeen bàyyi seen gannaaw dañoo am un quart seen alal yi bu dee jëkkër ji monsieur X daa faatu bàyyi fi benn doom jabaram mooy jël soxnaam mooy jël un quart bu dee ñaar lañ ñoo koy bokk bu dee ñett ñoo koy bokk bu dee ñeent ñoo koy bokk bu dee juróom amul ci lislaam <laughs> waaye fayin kaana la mu walat bu dee da ngeen am doom bàyyi fi doom comme Seydina Zubayr dafa bàyyi doom waaye doom sax yu bari falahun na kon soxnaam ya dañuy am ak sumunu waaw xalal yi buñ ko xaajee eh, huit xaaj huit xaaj juróom-ñetti xaaj benn xaaj ba moom la soxna yi di bokk mimma taraktum min ba'di wasiyatin bi biha aw dayn moo tax sulus ba fële mu ne war dafa ak sulus mu daal teg sulus ba fële qasama baynahum waaw léegi ñeenti soxna ku nekk lan la am mooy seen sumun yëpp boo boolee seen sumun daal di koy leen koy xaajale ñoom ñeenti soxna ya ku ci nekk am nga Ah, fa asaaba kullu imra'a soxna su nekk daal di jote am laal alfu alf mooy un alf ak eh, deux cent mille ak deux cent mille lo gis nga borom bi ni mu barkeele Seydina Zubayru quoi huu waaw un million deux cent mille la ku nekk am ci soxnaam yi kon loolu te góor te doom yi ëppale lo ah ku ci nekk am nga un million alf alf mooy un million mi ata alf ak deux cent mille fa jumia kon fa jamiu léegi boo bëggee xam un huitième bi yëpp lan la tollool boo da ngay jël un million deux cent mille multiplié par quatre ci ngay xame ñaatal mooy seen sumun un huitième bi ñaatal waaw mu ne fa jamiu maali yi lépp nag alalu Seydina Zubayr bi mu fayee bor génne dette bi teg fee wala boog nga ne ijmalaan bi génne euh, sulus bi wala nga ne avant su euh, mooy sulus sumu euh, wasiyya wala nga ne avant lool fa jami'u maali yi xamsuuna alfa alf wa mi'ata alf waaw lépp li nga xam ne moom la bàyyi boo ko comptabiliser wu cinquante deux millions la woon waaw xamsuuna alf alf xamsuuna alf mooy cinquante mille ak alf mooy ay millions cinquante allahu akbar cinquante deux millions wa atay alf ah <coughs> cinquante deux alf alf mooy million wa ata alf voilà alf <laughs> ak mooy un million xamsuuna alf maanaam xamsuuna bi daa tëb xamsuuna cinquante millions ak deux muy cinquante deux millions Allah moom la fi bàyyi moom Seydina Zubayr ibn al-Awwam ci alal ba te kat suuf lool mu ne suuf sa dafa barkeel waaw mu ne rawaahu soloona xadiis bi al-Bukhari al imaam al-Bukhari léegi bala ñoo jàll <coughs> ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi digle gi ñuy digal ngay joxe amaana mooy Seydina Zubayr radiyallahu anhu amaana gi gi ko nit ñi placé woon confiance kóolute gi ñu awoon ci moom di ko jox alalam ba mu demee ba jàpp ne day waayi génn àddina da koo dénk doomam ngir mu taxawul amaana googu kóolute googu gannaaw benn ngoog benn ngoog nga xam ne boo ko gën a préoccupé mooy lii amaanaat la te suñu boroom waxoon nañ gisoon nañ ah yéen ñi yàlla allah waay waay yéen ñi yàlla boroom bi de inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha boroom bi de leen digal ngeen di jooxe kóolute yi dépôt de qualité de confiance yi ñu am ci yéen ngeen koy delloo ña leen ko placé woon ci yéen ña leen ko jowoon mu yëpp mu nekk li ko dëgg du dee gi faatu gim nar a faatu déedéet déedéet neewul sama njaboot gu sew gi may bàyyi sama gannaaw ak yooyu naan déedéet waaye alalu jàmbur yi ñu ma dénkoon ma ne leen man duma ko dé du ma nangu ni muy nekk dénkaane waaye day nekk loo xam ne bor lay doon waaye bor boobu ngir fay ko mu taxawu ci noonu dénk ko doom ji waaye doomam ji amaana la ko bàyyam teg ci loxoom waaw dénk ko lañ koy dénk waaw di ko wax rek ngir mu taxawu ko moom itam mu taxawoo ko ni mu gën a rafete ba ku nekk ku amoon ku yoreloon ku Seydina Zubayr di bàyyam yoreloon radiyallahu anhuma jël na lañ ko yoreloon ba Seydina ja eh, Abdallah ibn Jaafar radiyallahu ta'ala anhuma ba nga xamante ne ci la ñëw bëgg koo génne sax dana ko déedéet ba bëgg ñu bàyyi ne bu leen neexee bàyyi koo génne ne déedéet waaw fay rek waaw dana déedéet fay rek. waaw ngi gis ni ñuy jooxee li nga xam ne mooy amaanaat yi ci wàllu alal waaw ci wàllu alal alal neex na waaye déedéet te al imaamul Buxaari fi mu indi xadiis waaw ndax dane rawaahul Buxaari rahimahullah imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo waaw moom moo ko solo <coughs> mooy lan imaamul Buxaari yi da ko indi fu yéeme yéeme yéeme allah ci kitaabu fardul xumus waaw baabu barakatil gaazi fi maalihi hayyan wa mayyitan ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw baabu buntu ah barakat barkeel barket al gaazi xarekat bi fi maalihi ci alalam hayyan moo xam mu ngi dund wa mayitan wala mu ngi faatu ma annabi fekk xarem yooyu moom yonente bi alei sat selam mooy fekk maa daama dëggu na ca xare yam doon xare lam ca am borom bi da ko ciy defal parke moo xam mu ngi dund wala mu génn àddina gannaaw la inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin borom bi du sànq ah payut ka nga xam ne moo rafetal sayna Zubayr ibn al-Awwam nii da Abdallah di doomam taxawoo ba dénkaane ki ko bàyyi dénkaane woon muy ak kóol gum ko teg ci loxoom waaw mu doxal ko ni mu gën a rafete waaw te neewul fexewul nit ñi ñëw naan sama ba kii yoreel na ma mu naan ah non non yoreelu la fan lañ ko bindoon parce que du yëpp la ñuy bind manoo tamit naan voilà boo il nga wane foo ko bindoon boo ko wanewul sama yoon na ci déedéet léegi yow nga teg sa baay ci guta sa waajur wala ka nga war a taxawal taxaw taxawlool fayal ko ay borom. fekk fayoo ko yonent may saasaam nee na deram du set yow nga toog naan voilà non man daal manuma ku ñëw ma ne la sawa naan yoreeloon naa ko waaye il faut ñoon di preuve te ñun xam nañ li muy demee est-ce bind li alxuraan wax du ñëpp léegi ko te yàlla sa diggante sa borom léegi nag moom dee la mu jël waa wax lu du dëgg mais loolu digganteem mag yàlla mais yow sa yoon newu ci ndax kat yow liñ la atteloo mooy li feeñ tant est-ce que waa ji wax na dëggam loolu sa yoon newu ci te amoo moyen wu vérifier ko amoo moyen vérifier ne waaye waxul dëgg wala waxtu bi lañ koy gëm ci parole waaw waaye bëgg am na yoo xam ne dañuy xam ne sax diw yoreel na leen ñuy dof doflu wala di faire semblant comme fii fàtte bor ngir la ñoom bànneexu bu ñu war a bànneexu ci alalu ki dem naan voilà parce que kër gi rek a fi def alalam ji yëpp kër la kër gi la te kër gi buñ ko jaayee léegi ñun fan la ñuy dëkk ma ne ma loolu laaj la problème ne ngeen léegi la ñuy wax léegi sa bàyyi ba nekk ca alaaxira ca barzax ba meelam ah, ko waroon bànneexoo bu baax mën a koo am deram seddagul ndax yéen bor bii te kenn ci yéen parawul fay koy fay baax na waxu ne rek par force ci alalam la mais il faut kenn parawul ngir fay ko te alalam ba ñii mën na ko fay même bu dee sax mënu la fay lépp da ngeen koy jaay kër gi léegi yéen ngeen génn ca biti bu dee ki koy jënd manu leen fee bàyyi da ngeen di génn ngir lan yéen seen confort fu ngeen di nekk tax ngeen ne waaye seen boru bàyyi bi seen yoon newu ci wala yaa billah mais ñun lan la ñuy xalaate suñu dund àddina gi moo gën a moo gën a metti wala dund biir bànneel waaw àddina lan nga fi mën a ñàkk loo xam ne mënoo ko amaat ci wàllu am amu àddina sa bàyyee liggéeyoon kër gi ba am ko loolu moo fay alalam la ngeen toog ci kër gi parce que bëggu ngeen a luyee ji te sax ñu bari am nañ luñ fay waaye kenn du ko def ba pare naan bëgg kër gi kenn du ci génn te kenn du ko fay bal borom bi alors que kër gi këram la ngeen fay ko ngeen dañuy jaay kër gi loolu bu dee réewum sariya la gars yi mën nañu kii dañuy jaay kër gi par force dañ koy jaay waaw léegi ngeen seet fu ngeen di luyee ji fanaan leen ci mbedd mi sax moo gën a woyof ngeen fanaan ci mbedd mi. en attendant ngeen nekk ay sax moo gën seen baay moom fële ca àllaxira muy am problème yéen ngeen nekk fii di bànneexu te am ngeen alal ñu bari ci ñoo ñuy mel noonu am nañ luñ ko fayee mais seen xel xalaatul luñ ko def ndax ku nekk yaa ngi yaa ngi yaxanal di ut pour sa mbiru bopp kese kantaan li seen baay kii ngeen toog ne kenn du génn kër gi te kenn du fay bor bi te kenn du jaay kër gi fayal ko borom bañ a fay dañ koy jaay. wal iyaadu billah wal barkeeb alxaasi kii xare te dëkku ca xare lu ko fa yàlla jox ci butin lu ko fa lu mu fa jële borom bi na ko barkeeb al imaamul Buxaari mu ne kon hadiis bi fii la hmm? mu ne haddathana Isaaq ibn Ibrahim mu ngi ko jële ci Isaaq ibn Ibrahim muy ibn Makhlad ibn Ibrahim di ñu ngin koo xam muy Abu Yaqub di ibn ah, ah, Rahawi ibn Isaaq ibn Rahawiya moo nekk nii moom moom moo ko nee na qaala abu Usaama de Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi al-Haashimi mawlaahum al-Kuufi rahmatullah alayhi nee na ma ne ko ahaddathakum Hishaam ibn Urwa moom ard la doon def parce que ah lii mooy ard ci xam-xamu hadiis mooy ne du Serigne Imaam Maalik ñi la doon def du Serigne bay taxaw di jàng hadiis yi mais kenn ci taalibe yi mooy jàng buy jàng nag lii lay wax waaw day wax mbir yi ne a ah, haddathakum ndax nettali na leen ah diw ak diw jàllale mu ne buñ paree mu ne leen waaw waaw mu daal di acquiescer wax leen ne waaw loolu mooy ard léegi imaamu Malik rahimahullah dafa jàppoon ne loolu moo gën a dëgër ci xadis mooy xadis noonu ah, ah, ci eh, façon yi ñuy toxale ah anwa'u tahammul xadis moom dafa jàppoon ne moom moo gën parce que alquran noonu la alquran fii mu ne ni ngay toxale alquran du du du sëriñu daara bi mooy ñëw jàng jàng kaamil bi yëpp léegi taalibe bi ne eh, baax na. non taalibe bi mooy jàng sëriñ bi di déglu ba bu manee ba kii mu ne ko waaw baax na ñu ne waa ji jàng na alquran kon nag alquran bi gën a màgg hadis foofu rek la man a jaar imaamu Maalik noonu la ko jàppoon gis nañ karoot fi Hishaam ibn Ammaar rahimahullah du loolu la defoon du nañ ko keroog bi ñuy wax naan yenentway sasam naan naan képp koo xam ne ya sa si saw loos yaa ngi mazlamatun li akhihi man kaana alayhi mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm hatta la yakunu dirhamun wala dinar waaw képp koo xam ne da tooñ sa benn mbokk daa nekk tooñu sa benn mbokk daa nekk sa loos boo xam ci alal ci der wala lépp lu mel noon na nga dem léegi réparer ko léegi wax mu jéggal la wala mu fay léegi balaa bés boo xam ne dirham du fa jariñ dara wala dinar amuñu fa sax dañ ci am jariñ jariñ amuñu fa njariñ même bu borom bi génnee lépp trésor du suuf nga koy gis wa axrajatil ardu asfalaha alal jooju jariñu dara or boobu jamaa bi ngay gis ak bi du la tus waaw waxoon nañ waxoon nañ la fa mbiru Seydina Hisham ibn Ammar bi ash-Shami rahimahullah ba mu ñëwee ci imaamu Malik ci gàttal ñu dóor ko fa ay yar <laughs> eh, parce que boo tax ma am na ñenn ci borom xam-xam bi ma ko duma ko. mooy moom dafa ñëw biñ paree nee na ma ñëw laaj ñu ne xaaral ba bañ pare ñu ñi pare ñoo ko laajal nee na man ma ñëw laaj gars yi daal di imam Malik ne nañ ma yóbbu nañ ma génn fii quoi ñu génn ma daal di may dóor ay yar mu gis ma ne ma ah yar yi maa dañ la doon dóor dóor yi yar yi daa metti ma ne ko waaw yow maa ngi jógee sama baay jaay këram xaw ma lan ngir ma ñëw ak woolu nga may dóor ko baala ba mu ne ko waa léegi nan laay def Malik ngir nga baal ma ko mu ne ko ah dóor bu nekk xaddis voilà <laughs> xam nga keroog Euh, borom xam-xam <laughs> bi rahmatullah am na ku ñu ne non li taxoon ñu dóor ko mooy moom dafa ñëw ne imaamu Malik yow ci sa bopp yaa may jàngal xadiis loolu liiral ma dégg alors que imaamu Malik kenn ci taalibe yi mooy jàng xadiis bi ñépp di déglu buñ paree moom mu daal di ne waaw nii la ko dégg woon moom moom la doon def waa ji rek yi am na amaar moom jóge fee ñëw ne par force rek imaamu Malik yow mii yaa may jàngal xadiis <laughs> ngay i i nga ko teggi yi yóbbu ko daal di koy caw ay yar waaw <laughs> loolu mooy ard parce que imam Maalik loolu la <laughs> loolu mooy ard waaye moom la l'écrasante majorité de boroom xam-xamu hadith yi dañ ne bon léeg-léeg mooy euh, as-samaa'u mooy déglu euh, euh, gi nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy li gën a kii mooy sëriñ bi ci boppam di wax voilà ndax yeneen tubaab saa saa da doon wax ah bay di déglu hadith yi voilà kon loolu mooy li nga xam ne insha allah léegi rek. kon euh, euh, Seydina Ishaq ibn Rahowi nee na dama qultu li Abi Usaama dama Seydina Abu Usaama Hammaad ibn Usaama radiyallahu ta'ala anhuma rahimahumullah ma ne ko ahaddathakum lii mooy ard kon mooy gaaral ndax nettali na leen Hishaam ibn Urwa Hishaam di doomi Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam di sëtu Seydina Zubayr mi ndax nettali na leen moom seen sëriñ an abiihi mu jële ci baayam di Urwa ibn Zubayr an Abdullah ibn Zubayr moom mu jële ci magam mooy euh, Urwa frère Abdallah la ñoom ñaar ñépp az-Zubayr ibn al-Awwaam moo leen jur Ah doomu sayyidatu Asmaa la ñoom léegi mu ne kon ah mu jëlaan Abdullah ibn Zubayr annahu qaala lamma waqafa Zubayr yawmal jamal ci noonu la ko ëndee al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala wax nañ la moom kese moo ko wéetoo ci waa ashaabu kutubu sitta imaam Ahmad soloobu ko imaamu Muslim soloobu ko al imaam Abu Daawuud soloobu ko al imaam at-Tirmidhi soloobu solowu ko alimam an-Nasaa'i yu solowu ko alimam Ibnu Maaja al-Qazwiini solowu ko naka noonu alimamu Maalik sax da koo solowul naka noonu alimamu Daarimi da koo solowul kon imamu mu kii eh, eh, nu tudd al-Buxaari rahimahullahu taala ñoom ñoo ci ñoom ñoo solo kon nag ci kaw nii ci la ñu tëje bunt bii nga gis kon lii mu mooy côté al amaana yi nga xam ne jooxe ci wàllu alal tekkiwul ne man waa ji faatu na rek léegi faatu naa wala sa ku ñu yoree loon bu ma faatoo jeex na waxu caaxaan yooyu ñëw gaa xam nañ naan la man de képp ku ma yoreel dara bia boo nga laaj ma ko bu may dundum ne bu ma faatoo moom képp ku ma yoreel dara moom ñàkk na waxoo dëgg de waaw tey na Zubayr gën sa baay gën sa maam gën sa sëriñ ñi ngay wax yépp boole boole woon ci ci fenn waaw te mu ngi nii waaw yow nga ñëw bëgg taxaw yorent way saa saa wax li wax ci hadith Seydina Jaabir bi ñu la fàttali sànq ci affaire problème u det ni mu amee problème nga xam ne nit ki fekk fay ñu ko moom du seet yow nga toog naan deram du seet yow nga toog naan man ku ma kiiwul bu ma daa weewee jeex na waxoolu am de waaw képp ku la ko gëmloo it day expliquer waaw day expliquer moom nay wax lu ko nag ak ku man di doon nag bul seet ndax babu shaak nu mu sant day wax lu amul parce que yonent way sasan kenn yonent way sasan du wax waxam leer ñu bàyyi ko parce que Serigne nee na koo xam ne dañ naan ko Serigne te sax matul te amoo mooy kooku moom kooku ci boppam dàllam yu mu solo bopp so wallahi parce que xoolal nit waaw hal hal yàq ndax boroom xel dina yem ak ku amul xel xel mi ko boroom bi jox mu ne jullit la gëm nga am prestation du woote ne sax mooy sëriñ bi kooku ñu ñu royloo te moo war a tax ci yu ko neex kese dina war a niroog loolu moom. mu xam ne lii la wax mu koy tay di wax le contraire loo xam ne day dugal nit ñi ay giraawaale kooku ay tànkam moo dàll bi mu sol moo ko tane waaw wal iyaadu billah kon nag affaire yaa ngo di jooxe ndénkaane yi ci wàllu alal yi ci wàllu yëpp deret yeeg lépp ak li nga xamante ne mooy yaram yeeg lépp ak rawatina sa digganteeg sa borom tabaaraka wa kon nag mu ngi noonu te yawmal qiyaam xarit yi ñu gis keroog